albaab althaalith fi ladab walfadaa'il fi fasl fi sabr wa minhu sabruna ala alinfaaqi bilmaali duna xashyati limlaaqi mu de wa minhu bokk na ci as-sabrul jamiil mooy gëneelu muñ bokk na ci façon muñ yu rafet yoo yële te baax sabru naa suñu muñ alal infaaqi ci di dépenser suñu alal bil yi di dépenser suñu alal yi duuna xasiyatil imlaaqi te duñu ragal ak ñàkk waaw duñ ne ha saay faut savoir dépenser fii boo toppee gaa yi après yaay toog seen place ah. ñoo après ñoom ñooy am yow ngay yalwaat non ndax loolu bakkanana la bul joxe waaye eh, baal kii yalwaankat yii nii lañuy ñuy def quoi lu leen teree liggéey non wala non jàngal nit ki mu jàng mu mën a napp moo gën nga koy may jën ko <laughs> yooyu yëpp wax iblis la wax yu iblis la waaw iblis lay dee yooyu te fii mu ne ku la ne woon jàngal ko métier mi nga nekk nga bañ waaw ba pare naan mu jàngal ko napp moo gën nga koy may jën. yooyu yëpp ay façon camoufler notre notre avarice la waaw suñu nay waa nag dëggay muñ bokk na ci nag muñ alal infaaqi ci li nga xamante ne nii di dépenser bil maali ci suñuy alal duuna xasiyatil imlaaqi wëllif nekk fi di ragal ak ñàkk mu ne wa minhu i'taa'uka ahlal haqqi huquuqahum turan li wajhil haqqi mu ne wa minhu bokk na ci ba léegi ci muñ façon muñ yooyee ci jaamu yàlla waaw di def lu baax sabruna ala wa minhu i'taa'uka asag jox gi ngay jox ahlal haqqi waaye àq ga àq huquuqahum ña am àq ci sa alal nga leen di jox seen àq ja nga xam ne moo leen yelloo comme zakat ndax haqqul maal la bul foog na yow fii mu ne miskin bi ngay jox zakat bi da nga koo gën a dara wala wala di def man na ci kawam naan budul woon man ma ne ko way yow yow ngay dara nga lan yow ngay intermédiaire suñu boroom moo ne xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha moo ne yonent bi saa saam ne jëlal ci seen alal yi zakat joo xam ne sarax yoo xam ne alal joo xam ne ci nga leen di fóote di leen ci setale di leen ci fóote waaw mu farataal zakat nga naan lan wa aqimu salaa wa aatu zakat wax ñi nga ñi ngi koy jox ma sadaqatu lil fuqara'i wal masakin banim jeexa ca taw ba wax ñi ngi koy jox ne ñii la ñeel yow da nga cee mënul daa du sa alal boo ko joxee du sa alal boo ko joxewul du sa alal te boo koy joxee bu fi jàpp ne yow fii mu ne yow lu baax nga koy defalal mooy ne yow la déedéet borom bi la amoo ci droit alalam na boo ko dencee yaa ngi denc alalu koo xam ne moomoo ko boole ko ci sa alal seconde moom def nekk ay mbugal ci yow bu dee yaa ko tey bañ koo génne ca waxtoom waaw kon na ci i'ta'uka sa jox ahlal xaq waa aq ñi am aq xuquqahum ci sa alal seen àq turran booleem seen amul jox ñii bàyyi ñii waaw yow sa doom am ci sa alal ji aq parce que yaa ko war a dundal wala nga am ñaari soxna ku ci nekk am sa al ci sa alal ji àq nga jàpp kenn ki naan mooy Medinatul Munawwara wal iyaadu billah te waxu ko dur ndolle naan kee mooy Makka mooy daa difficile léegi ki nga ne mooy Medina moom hein moom nga koy jox lu bari kee nag nga koy xañay àqam turan kon ñoom ñëpp ngay jox loolu jaaduwul ñoom ñëpp ngay jox seen àq li wajhil xaqita bu ko def di leen man na tamit man na day am ci ki ngay dundal sa doom sa soxnaak yooyu naan xam nga ne bu dul woon man du ngeen dund yooyu sa ñaaw loolu la suñu borom ne yaa ayyuhal ladiina amanu laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal adhaa yéen ñi gëm yàlla bu leen yàq seen sarax yi ci ay ñaaxaateeg ay lu wax yu lor yoo xam ne moom ngay wax nit ki bala nga koo jox xas ko ba mu sonn daal di teel aywa bëmbax ko mbir mi xam nga ne loolu borom bi du ko nangu. kon ñoom ñépp ngay jox li wajhil haqqi ngir borom bi nga xam ne mooy dëgg waaw moom kese nekk nekkam kese nga ciy ut ngërëmam jeex na waaw. mu nekk sabrina ala al-iyaali wa xatima al adan min al-jamii fi'lan aw maqal mu ne bokk na ba léegi ci as-sabrul jamil waaw fasbir sabran jamila tey suñu borom waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy door a woote muñal muñ gu taaru ta rafet waaw mu ne bokk na ci ka sabrina ala al muñ gi nga xam ne moom lañuy ñuy muñ ci suñu njaboot yi waxtimaali di ngar daajjoo di supporter di yenu adan minal jamii bépp lor bu tukkee ci mbooleem suñu njaboot fi'lan moo xam jëf la aw maqaal wala moo xam ne aw wax wu ñu teg suñu der suñu ginnaaw nga yëg ko waaw ab fumiste wax na la ko ab rambaaj wala sax ngay dox ba fore ko ci tànku bay wewu bëy walla mu foogoon ne newoo fi ñuy wax ci yow lu dul noon mu ne loolu lépp supporteel mel ni déggoo waaw muñal waaw bu dee borom bi yow soxna si dalaa nag nattoo jëkkër joo xamante ne nii gu tàng mbaq la ñaawi jikko naqaree nekkal yal na la ci borom bi musal waaye bu la ko nattoowee muñal waaw suñu muñ ci li nga xamante ne mooy xe mooy seen seen seen euh, njaboot ji du góor gi rek jigéen gi waxti maal yi ngay ngaar daajoo aden lor yi nga xam ne mooy jóge ci sa doom yi waaw bu dee ñam ñaareel nga am wala ñetteel walla lool sa wujju yi waaw bul topp rek li nga xam ne moom la walla sama wujju la voilà bu waruma koo dàq ñu dee ko ba ngay sëy si naan la fa ngay dem nag na nga am fulla loolu du wax yu am njariñ loolu du conseil yu dara waaw lépp nekk ci concurrence gu bon bu doon sax ci lu baax waaw bum la dàq toppatoo sa sa boroom kër waaw kay loolu kay lu baax la foofu la waaye ay ay ay ay ay ay bu la ko sabañee xaw ma nga lan ko ko wax yu ñàkk fay yooyu nga xam ne du waxu nit du waxu nit ku yeewu waaw fu mu la ko dëbb na rek na la ko fekk nga rokkin ko ko waaw bu mu la yóbbul dara bu ko mayal dara ci sa jëkkër loolu mooy lan yaa nga yàq sa yu nit ñi te demagul waaw nga foog ne fii mën a jox nga ko ay conseil ay ay xalaat yu baax ndeke yow yow teg nga jalon yi nga xam ne bay mooy mooy mooy tracé nga yoon wi nga xam ne mooy tasub sëyam yaa ko def te génnagul kër gi yow yaayam wala bàjjen bi wala tàntaam ak yooyu yé a ko def waaw kon mbir mi mooy da mën a muñ yow ku góor kekk jigéen ki sa njaboot waaw di di gardaajoo lor yi lor yi ñépp nag moo xam wax la fi'lan ak jëf lu aw maqaal wala lu ñuy wax ci sab der wala lu ñu lay wax lu dul noonu waaw mel ni ñu ne ko waa lu tax ñuy def lii yépp mu ne fa inna fil iyaali turqan lil jalil jalla wa timaamun yaa xaliil mu ne fa inna fil iyaali ndax nekk na ci njaboot ji turqan lil jalil am na yoon yu bari yoo xam ne boo bëggee dem ca sa yàlla ca sa borom jege ko jarul nga naan ana nit ñu yàlla yi naan dañuy jullee que dañoo am xam-xam bu fees dell que kii wëkk noonu lool ñoom foofu la leen borom bi feeñu waaw gis nga yoon yi jëme ci yàlla man nañ leen a gam-gameeg gam-gam nokki goo xam ne moom la nit di nokki seconde bu ne la muy nokki nit ñépp tellement dañoo bari nit mbindeef yi toll yoonu yàlla yëpp na lool waaw mooy yow gis nga sa atelier bi nga yor di ci liggéey di ci ñaw sa maçon bi nga nekk ah sa apprenti oto bi nga nekk sa mécanicien bi nga nekk sa policier bi nga nekk ci tali bi wala ci bureau bi wala ci commissariat bi wala ci gendarmerie bi hmm? wala ci garde frontière bi wala yow mi garde prison bi ku nekk ak la ngay def yow commerçant bi ci marché bi yow miy bëccëg fukk yow mi nga xamante ni da ngay boutique mbagg yow mi nga xam ne yaa nekk port nekk docker hein yooyu yëpp gis nga bu ci nekk boo ko defee def ko jaamu yàlla mooy sa yoonu yàllaa ngoog bul ñee oustaz bi nekk ci télé bi di jàngale de wala waa ji enregistré di teg ci internet bu ko ñee xanaa boo koy ñëwee la yonent ma lay saat saam waxoon laa xasada illa fitnatin fitnatin ci ñaar daal la ñeewaate di am boroom xam-xam bu yàlla defal xam-xam bu rëy nga ne ah aka sooboon aka neexoon bu ma amoon li ndam de ci xam-xam ma def ko jaamoo ko yàlla di ci jaamu yàlla te tasaare ko waaw loolu man nga ko wala boroom alal ju yàlla may alal ju bari di ci def ci joonu yàlla nga ne man de bu ma loonoon ba def ni moom waaw kay waaw waaye yow fa mooy loolu jàppe ko sa yoonu yàlla te xam ne boo demee dinga fa fekk yàlla waaw waaw waaw kon mu ngi noonee jàppe ko sa yoonu yàlla léppay dox insha yow borom bi daa def ab oto nga yor ab pose mbaar wala oto particulier jaamu ci yàlla borom bi def na nga am permis am oto jaamu ci yàlla nga ne ma nu jaamoo yàlla man damay dem di liggéey ñu ne la waaw bu dee am nga ñoo xam fi ngay liggéeye ñoo xamante ne nii boo wàccee yéeg sa oto di dem ñoom dañuy taxaw ca arrêt ba di xaari oto nga leen di jël di leen yóbbu def ko jaamu yàlla waaw sa oto bii lépp lu ñu soxla ngir acheminer ko ci loo xam ne yoonu yàlla la conférence waxtaanu diine sa oto nga man ko yàqalu la dara def co jaamu yàlla nga ciy transporter gars yi di leen yóbbul li nga xam ne mooy tax loolu la jag maadaama jaamu yàlla la yow yaa ngi ci sa yoon wi la jëmee ci yàlla waaw man sama jot laa ama aw ma dara waaye am naa jot waaw man naa dimbali jaam yi dem seeti leen doxal leen yenn yi toppal lool te nga xam ne sa yoonu yàllaa ngoog foofu la la yàlla ubbee waaw nit ñi dañoo war a xam ku nekk fi fi nga gën a kiiwe rek mooy alhamdulilah foofu la la yàlla ubbee di la wan mel ni danaan la sama jaam ñëwal ci man fii laa la ubbee waaw bokk na nag ci ak teg sa bopp coono fi la yàlla ubbee nga ne ko fi dégg teg ko fi di seeti leneen loo xam ne ubbeewu la ko am na loo xam ne ci nga gën nekk à l'aise te jaamu yàlla la